atikumul marmuuqa fi kulli mahallin min almahallaat aw fi kulli saqain min asqaa'i alaalam allati nahnu bi xaajatin maasatin ilayhi la siyama fi lwaqti arrahini bizat ayuha alshabaab innama tanjahu alfikra ida qawiya alimaanu biha wa tawaffarat wa tawaffara al ixlaasu fi sabiliha wazdaada al xamaasatu laha wa wujida al isti'daad alladi yaxmilu ala tadxiya wal amali li taxqiqiha wa takaadu takunu haadihi al arkaan al arba'a al iimaan al ixlaas al xamaasa al amal wa haadihi kulluha min xachaa'is alsabab li anna asaasa al iman alqalbu alzaki wa asaasa al ixlaas alfuaad alnaqi wa asaasa al hamaasa alshucuur alqawi wa asaasa alamal العزم الفتي وهذه كلها للشباب لذاك كان قديما وحديثا وكان حديثا وقديما في نهدة في كل أمة وكانت الشباب حديثا وقديما عماد نهدة و fi kulli nahdatin sirra quwatiha wa fi kulli raayatin haamila raayatiha innahum fityatun amanu bi rabbihim fa zidnaahum huda laa tay'asu fal ya'su laysa min axlaaqi almuslimin wa xaqaa'iqu alyawm axlaamu alams wa axlaamu alyawm xaqaa'itu alghad wa laa zaala fi alwaqti mutasia wala zalat anasiru salaama qawiyatan azimatan fi nufusikum almu'mina in alaalam yantaziru da'watakum da'wat alhuda walfawz wassalaam wa inna dawrakum an takunu qaadata algamhuriya qaadata alumma wa siyaadata alshu'ub wa tilka alayaam nu nudaawiluha bayna annaas wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ziyaar ñëpp nuyu ñëpp ñaan yàlla jataay yàlla na ko yàlla nangu cheikh bi yàlla na ko yàlla jàppale ba matalal ñu ko ci jàmm limu mu a sotti yàlla nañ am jàppandal yuñ ko déggee ak yuñ ko dékkoo ci darajaay yonent bi kon xam naa dañuy jox rek président Baladil Amine mu nuyu ay invité am asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi min asheytaani rajim <clears throat> bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayiduna wa maulana muhammad ibn abdallah wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullah au nom d'Allah le tout-puissant le très miséricordieux laissez-moi vous dire que je suis comblé de joie de me retrouver dans cette salle tant convoitée convoitée et qui revêt un caractère d'événement exceptionnel rempli par de fervents croyants motivés par l'amour qu'ils portent en Dieu. Allah vous accorde sa grâce. Je m'en vais vous dire que le Daïra Baladil Amin est fondé sous le ndigal de Cheikh Mouhidine Samba Diallo ici présent par le biais de Cheikh Ibrahim Diallo officialisé à la date du 5 mars 2009. Ce dernier dont le seul credo est l'expansion de la religion musulmane, d'où son slogan Majjul Islam fi Kalam. qui veut dire l'unification de tous les musulmans. Ainsi, de donner une autre facette de notre vision de l'islam, de faire partie de ceux qui servent l'islam, de faire voir une autre méthode de défendre l'islam, par exemple la, pacif la, la pacification. Le Daïra Baladil Amin est autonome de toute influence politique. Il a toujours œuvré pour l'unicité, l'universalité et le volontariat. Comme chaque année, cette année-ci, nous aborderons l'islam et la jeunesse. face aux défis du monde moderne, devant l'intolérance qui mine notre société et la montée de certains courants extrémistes, comment pouvons-nous aider la jeunesse de l'islam à comprendre la religion pour une meilleure application de la sunna Pourquoi et comment certains de nos jeunes se laissent-ils berner par des influences d'autrui Au-delà de toutes ces questions, notre conférencier sera en mesure de nous fournir des réponses adéquates pour résoudre les problèmes que la jeunesse de l'islam fait face aujourd'hui. Nous ne terminerons pas sans attribuer nos chaleureux remerciements à tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cet événement. En particulier, Monsieur Cheikh Ibrahim Diallo, qui a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Permettez-moi de vous dire euh, mention spéciale à Monsieur Sabassi Faye, magistrat ici présent, à Monsieur Mansour Diouf, inspecteur de la douane ici présent, à Monsieur Ibrahima Sow, docteur ici présent, à Monsieur Moussa Mbodj, docteur, à Monsieur Abdou Aziz Sarr, à tous les membres du Daïra Baladil Amin, sans oublier aussi Maître Moussa Sarr qui nous a accompagnés pour la réussite de cet événement. Maître Moussa Sarr est un ancien président de l'Association des jeunes avocats sénégalais, ancien secrétaire aux relations euh, extérieure de l'Association des jeunes avocats de l'Afrique de l'Ouest, ancien rapporteur de la commission prospective de l'Union internationale des jeunes avocats, ancien membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Sénégal, membre de l'Union panafricaine des avocats, membre de l'Union internationale des avocats, coordonnateur du club de réflexion Viva Sénégal ca kaw ca kanam. De par ma voix de par la voix de tous les membres de Baladil Amin. Chers invités, chers cadres, cher autorités, nous vous souhaitons la bienvenue. Je vous remercie. xam naa man dama déggul tubaab waaye xam naa tubaab yi neex na lool. kon ñu jàll ci kàddu gi jox ko maître Moussa Sarr moom ki parrain bés bismillahi rahmaani rahim. ginnaaw bu ñu santee yàlla. julli ci yonentam bu tedd bi. sant sunuy waajur. ñu ngi sant Cheikh Mouhidine Samba Diallo sunu kilifa di sant également waa daayira Baladine amin bu université Cheikh Anta de Dakar di sant yi fi teew di sant taalibe yi di sant xarit yi di sant soppe yi di sant ñépp ñi fi teew di ñaan yàlla képp ku fi ñëw ak aajo ak soxla yàlla na ko sunu borom faj ci barke bés bi Euh, tudde biñ ma jagleel bés bi tey maa ngi koy wax sànq ci suba oustaz Ndiaye jàpp naa ne ni ma nekkee jaamu yàlla bu doyadi bu lot liggéeyulu ma yàlla lu tax ñu may cëral fii ma tollu bés bu mel ni xanaa kay mbaax moo fi ne ak ñu may séen ci keppaaru kilifa gi parce que nag kilifa gi ku ko xam ku ne xam ne bi ma amee fukki at ak juróom ba tey maa ci wetam fanweeru at yoo xam ne mosuma jóg ci keppaaru xanaa kay loolu la waa daayira bi gis ba cërale ma bés bi ma ci sant yàlla yi tamit di ko nangu parce que jàpp naa ne yi tamit ku am kilifa gu mel ni buñ la liggéeyloo da nga koy nangu liggéey ci pour sàkku barke looloo tax ñu nangu ko profitoo ci occasion bi pour bu weesee liggéeyal suñu borom liggéeyal suñ kilifa ngir sàkku barkeem euh, li ñu fi dajale nag muy bésu diine mais surtout li ñu war a waxtaane mu di islaam ak ndaw taxawaayam ci jamono kilifa gi dina ci ñëwaat mais jàpp naa ne lu am solo la ay ndaw di ko waxtaan parce que bu weesee diine yi tamit muy ci taarix fànn bu mu doon xam nañ ne àdduna ku ko bëgg a defar ku ne ca ndaw ya ngay njëkke boo buggee xam ëllëgu askan ca doxalinu u nañu tàggate ay ndawam nga koy xam kon nag bu nekkee ne da nekk ci buntu àdduna di sàkku xam-xam rawatina fii nga xam ne mooy daara ji gën a kowe ci mbiru sàkku xam-xam te ku fi tekki dara ku ne ci mbiru zaayir daanaka fi nga jaar u ñu ëpp fi lañ jaar kon am nañ yaakaar ci doxalin boobu yéen ñi yor daara ji daayira bi ñoo ngi leen di ñaanal fan wu gudd bu ànd ak wër ñaanal leen itamit xam-xam bi ngeen di sàkku fii yàlla may leen ko ba mu doy ba ëllëg ngeen nekk ndaw yoo xam ne ay kilifa yoo xam ne ci réew mi ñépp dañ leen mën a yaakaar ndax seen doxali euh, li ci nekkaat lu ma ci bëgg a sànni rapidement avant may jeexal mooy gëstu bi am na solo lool parce que tey boo xoolee àdduna bi ni mu taxawee jàmm ñàkk na fi buñ ne islaam mooy diine jàmm ou bien ñu ngi ñuy won beneen xeetu diine te la ñuy won ci ndaw yi lañ koy jaarale ba presque tey fu bëri ñu bëri jaaxle nañ kon tey bu ñu dajaloo pour waxtaan ci loolu dafay am solo ñu gëstu ci pour waajal suñu ndaw yi ëllëg ak tey jii déjà pour que dara bañ leen a mën a këf ba ñu nàmp ci diine niñ ko bëggee mooy diine boo xam ne bokkoo lay doon ñu nekk ci jàmm pour mën a doxal diine doxal askan bu loolu weesee aussi am na loo xam ne jàpp naa ne lu am solo la te ndaw réew mi war nañ ci xelaat mooy tey àdduna wërngal këpp lañu nekk xarale yaa ngi fi lu xew fii mu nga fële jombul waxtu wi ñuy wax am na ñu nekk ci àdduna bi ñépp di ko seetaan ou di ko gis ci internet jaadu na yi tamit ñu xalaat ci situation bu mel noonu lan mooy taxawaayu ndaw yi pour que dara mën leen këf bañ a këf pour que ñu mën a nekk ay ndaw diine yoo xam ne dañu xam li seen réew laaj pour mën ko doxal parce que jàpp naa ne li am solo tey te ñu war ko xelaat ci ndaw yi mooy lan yéen ndaw Sénégal nekk jullit lan mooy seen taxawaay ci réew mi ak ci àdduna bi te jàpp naa ne itamit ndaw ba am solo mooy ndaw boo xam ne jullit la benn am pas-pas am ngëm mais également xam ki mu doon mooy sénégalais la parce que Sénégal dafa am aada am ay gis-gis mën nañ naam ubbeeku ci àdduna bi waaye du tere ñu doon la ñu doon su boobaa la ñuy mën a jëriñ suñu réew waaye mënuñu nekk ndaw yoo xam ne rek lu ñu gis jël ko lu ñu gis toppandoor ko te xamuñ lan moo ko sooke ay xamuñ fan lañ jubal réew kon boog loolu xalaat bu am solo la ñu jàpp ne war ngeen ci gëstu pour réew mi mën a jëm kanam diine mën a taxaw diine mën a dëgër pour jeexal nag ma yëgal mbooloo mi ci kaw ndigalu cheikh bi fan yële ñu génn bim ñëwee Ndakaaru dem naa seeti ko ginnaaw bu ma waxtaanee ak suma benn xarit boo xam ne mu ngi fi d'ailleurs di soppe kilifa gi ñu koy wax Babacar Diawara seetlu naa ne sëñ bi ku am soppe yu bari la Ndakaar di ay taalibi di njobootam di soppeem suma demee Sàmm dama leen fay fekk léeg bu ñëwee Dakar également gis naa ni ñu koy fekk ma gis ne dafay rafet te jaadu mu am bés boo xam ne sëriñ bi daf koy may ñooñu njobootam googu nekk ndakaar at bu nekk mu ñëw fi def fi benn ngan ñu def benn conférence bu mag ay soppeem njobootam ay taalibeem bokk xamante bi ma demee wax ko ko daf ma ne nangul naa la ko nangul naa la ne at bu nekk bu neexee yàlla danaa ñëw ngan ndakaar organiser fi benn conférence ngeen xool thème bu leen neex ñu bokk ci waxtaan ñu dajaloo saafante ma ne ko ban bés nga ci soxla mu ne déet bàyyi naa leen seet leen rek bés bi leen soob ak fan ngeen ko bëggee ngeen ñëw wax ma ñu ñaan yàlla ñu ciy daje buñ jógee fii incha allahu rabbi danañ delluwaat ci kilifa gi ak njobootam ñu jox ñu tegtal yi war mooy ñan lay yónni comme ndaw ñu bokk ci kuréel googu pour saytu loolu di ko waaj at bu nekk yàlla ñu may ñu fan wu gudd bu ànd ak wër ñépp pour ñu fekkee ci ko sëriñ bi di ñëw fii ngan ñu profité également ci occasion bi pour ñaanal ko fan wu gudd bu ànd ak wër bu wër parce que gis nañ li muy liggéey ci diine ji ku dem ca gox ba ñu dëkk da nga xam ne lii la ñuy doyee kilifa diine soppi na ko ci fànn bu ne ci fànn ngëm ci fànn liggéey parce que diine yi tamit julli la d'abord topp yàlla waaye tam defar àdduna la te ku dem saañ ak la ko wër dem ci xay danga xam ne sëñ bi mu ngi ci defar àdduna defar nit ñi pour que ëllëg seen àllaaxira mun a ñëw kon kàddu yooyu yu gàtt yooyu lañu ñu amoon luñ ciy sànni di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. kon euh, jërëjëf Maître Sarr euh, yal na yàlla fay kàddu gi euh, mébét yi itam yal na ko yàlla sottal te incha allah yàlla xas na ko nangu ba pare. man shaa yati yati man shaa ankara waaye yàlla xis na nangu kon falillahi alhamdu kon léegi ñu jox seen coordonnateur di euh, Cheikh Ibrahim euh, nga xam ne euh, daanaka moog mbooloo mii la min al alif ila ya waaye itam bi liy tàmbalee ba tey daanaka ñaari fan yu nekk ñëw na Dakar te ku nekk xam na ne yoon yu suuri na te yoon wi jafe na waaye cofelam ci baladul amin waaye lëngoom ak baladul amin moo tax lépp loo xam ne baladul amin xool na ko su ne kukk la moom même su fekkee dafa weexit kukk lay gis kon moom ñu jox ko moom ki doon dox ak ñoom doon waxtaan ak ñoom doon dugg doon jokkoo mu jottali ay ngërmandeem ci ñi nga xam ne ñoom la doon jëflante te yàlla bu mu doon dernier yi ngërmande diggante ak ñoom asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رؤوف الرحيم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala ñu ngi bàkk yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala ñu ngi delloo suñu bopp jébbal suñu lépp ki nga xam ne mooy kenn di benn di lenn muy azza wa jalla di yàlla suñu boroom ci bés giim ñu may tey nga xam ne yàgg nañ di ko waajal yàlla di ñu tette ba ñu agsi ci mu rafet lool ñu ñaan yàlla yàlla na jeexee ci taar googale ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu di sant di gërëm cheikh muhiddin mii nga xam ne moo jëmmal jotaay gi di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di nuyu mbooleem kilifa yi fi nekk kilifa diine kilifa aada ku munti doon ziyaar nañ la nuyu nañ la ñu ngi lay màggal di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu mbooleem invité yi nga xam ne teew nañ ci bés bi ngir jëmmal ko ngir sagal ñu waaye ngir sagal sëriñ bi jàngeen jëf yàlla na leen yàlla fay ñu ngi nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci dëkk ba di ràkk ci sëriñ bi di Mouhamed Lamine mi ngi fi ñu ngi koy nuyu di ko gërëm waaye di nuyu imaam yi mu àndal jóge Kaolack ak li ko wër di nuyu délégation bi jóge Kër ma Madiabel te Serigne Omar Gueye jiite leen ak ñi mu àndal di nuyu ñu jóge Tamba ñu jóge Kaffrine ñu jóge Nioro Kaolack commune Kaolack région département yi Sagne Bambara li wër saañ Sibassor li ko wër mbooleem gox bàyyiñ kenn kenn ku nekk gis nañ sa taxawaay gis nañ sa pastéef gis nañ sa dogu ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu waa baladul amin nga xam ne sëriñ bi man la leen dénk maa ngi lay seedeel ne ndénkaane googu ñu ngi ciy jéem suñu këmtalaay kàttan waaye ñu ngi lay feddali ne ñi ñu dénk ñu neex a yor lañ duñ leen boot mukk ñuy faxastal duñ leen boot mukk ñuy rëccantal duñ leen boot mukk ñuy bañ mbootu gi kon nangu nañ mbootu yàlla na leen yàlla fay di nuyu metre saar mi nga xam ne moom lañ dara jaale bés bi ak mbooleem njoboot ci góor gi seeni saar ci Abdoul Aziz Sarr commissaire ci OFNAC ci ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci jotaay gi te seen liggéey mayu leen ñu tudd leen gis nañ ñëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di nuyu mboolem daayira yi daayira yi nekk dakaar yu jóge Kaolack daayira yi nekk ci réew mi yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen kilifa diine yi fi teew Cheikh Abdoulaye Sarr ak ñeneen ak ñeneen ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ñu ngi leen di dalal ak jàmm ak salaam ñu ngi nooyu mboolem presse gi fi nekk moo xam ci RTS bu Kaolack moo xam ci RTS bu dakaar moo xam rajo yi moo xam rajo yi jóge Kaolack ñu ànd ak ñoom moo ba ci almadina ci wal fajri Dakar Kaolack ci almadina Dakar Kaolack ci RDV di dunia Kaolack Dakar ak mbooleem presse ci alfayda mi nga xam ne waxtu gi ñu toll jonn ñu ngi def jotaay gi direct ci àddina gi ñëpp di ko dégg ci ni mu gën a rafetee ci ni mu gën a selle ci ni mu gën a taaroo jërëjëf alaaji Ibrahima Gueye di nuyu euh, TFM di nuyu RFM di nuyu LOPS di nuyu ñiñ fi yebal di jaajëfal ñiñ fa nekkal moo xam ci xalifa silla moo xam ci Pape maxtar Silla moo xam ci ñëpp waa Africa 7 ci selli yaaya wan ci ñëpp Touba TV euh, populaire ñëpp bàyyuñ kenn ci presse en ligne yi moo xam Seneweb moo xam euh, ak ñeneen ñu munti doon ci réseau sociaux yi Facebook Twitter fu nekk bàyyuñ kenn youtube kenn ku nekk fa nga nekk rek te participer ci jotaay gi ñu ngi lay sant di la gërëm di rafetlu ci sa teewaay euh, di sant bu baax ci liñ fi dajale te du dara ngir jëmm sëriñ bi ñu ngi maa ngi leen maa ngi sàkku ci yeen balaa jotaay gi di commencer ay ñaan yoo xam ne kenn ku nekk da koy tibbee ci xolam jagleel ko sëriñ bi ndax kenn ku nekk ci ñun xam nañ ne Cheikh diin njëriñ la ci askan gi kenn ku nekk xam na ne Cheikh Mouhidine njëriñ la ci réew mi kenn ku nekk xam na ne Cheikh Mouhidine njëriñ la ci àddina gi amul jot lu lislaam soxla mi ngi ci fu lislaam woote mi ngi ci lu lëndëm mi ngi ci luy waaja lëndëm mi ngi ci lu nekk dugal na ci loxoom te dara taxul mu dugal ci loxoom ku dul jëmm ki nga xam ne mooy xayru xalqillah di seydina muhammad sallallahu alayhi ñu ngi koy tibbee suñu xol yonent bi li mu am ci xéewal li mu am ci teraanga li mu am ci barke li mu am ci ngëneel yàlla na ko yàlla sotti ci kaw jëmm ju tedd gi te mu yàgg fi lool mu ànd ak wér ñun ñëpp ñu yàgg fi te mu ànd ak wér benn kilifa goo xam ne ci dëkk bi la nekk muy kilifa gu mag rawatina ci fi ñu nekk daf ma seedeel ci moom seede yoo xam ne néew na nit ki di ko seedeel sa moroom daf ma ne sëriñ bi kat mi ngi ñëw université sëriñ bi mi ngi ñëw seet ci étudiants yi sëriñ bi mi ngi ñëw nemmeeku njobootam waaye sëriñ Mouhidine Samba Diallo moom mooy université nee na ma Cheikh Mouhidine Samba Diallo moom mooy iniversité rawatina université Cheikh Anta Diop lu ñuy soxla ci moom ci xam-xam ci xereñ ci yaatu ci njub ci ragal yàlla ci bëgg nit ñi ci jubal ci gindi ci lépp mi ngi ci moom mu ne ma moom ak li mu boot ak li mu yor yépp bu munoon tey da koy teg fële ñëw darngu ci ron jëmmam di ko tarbiyu di nekk ci moom ba mu gërëm ko ndax xam na ne gërëm mu gërëm ko mooy baaxleem àddina ak baaxleem àllaaxira sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla na la fi yàlla dëgëral sëriñ bi ñu ngi lay wax ne yaa ngi nii ci say kanamu soppe yaa ngi nii ci say kanamu njaboot yaa ngi nii ci kanamu Cheikh Anta Diop yaa ngi nii ci kanamu université Cheikh Anta Diop yaa ngi nii ci kanamu professeur yu université bu Cheikh Anta Diop yaa ngi nii ci kanamu étudiant Cheikh Anta yaa ngi nii ci kanamu àddina gi yépp benn waay dafay faral di wax ne caabi Dakar moom moo ko yor da koy tijji saa su ko neexee da ko tëj saa su ko neexee caabi googu àbb nañ ko tey jox la ko fii bëgg nañ nga tijji ko saa su la neexee nga tëj ko saasu la neexee waaye yamu fi àddina gi nga dugal ci li nga ci bëgg a dugal te lépp li nga ci bëgg a dugal njub la mbaax la teraanga la xéwal la saal baa ngi ni fees na tepp bés bi lan la ñuy fàttali bés bi lan la ñuy fàttali mi ñuy fàttali Cheikh Anta Diop ci université bu Cheikh Anta Diop bés bi lan lañuy fàttali mi ngi fàttali teesu Kéba mbay ci saalu ICAD 2 bés bi lan la ñuy fàttali mi fàttali ay euro yu mag ay kilifa yu mag ay borom baax borom xam-xam yu toog àddina yépp di leen seetaan sëriñ bi àddinaa ngi nii sa kanam ci Afrique àddinaa ngi nii sa kanam ci Europe àddinaa ngi nii sa kanam ci Amérique ci Asie ci Océanie ci mbooleem gox am na ñu toog direct ci Fort de France ci Martinique di la seetaan en am na ñu toog ci Paris ci France di la seetaan en am na ñu toog ci Caire ci Égypte di la seetaan en waaye am na ñu toog Johannesburg ci Afrique du Sud di la seetaan en bés bi nag bëgg nañ li Sëriñ Mansour si doon wax ñu àbb ko ñu ngi sàkkumu mu daw me lool bés bi bëgg nañ mu neex lool mu yaatu lool ñëpp gis ci seen bopp nga xam ne buñ fi jógee dañuy namm sax ñëpp dañuy àndandoog ñun ne sëñ bi doyaluñu dolli ñu ba suba nga jaaraat ci yàlla mën na loolu yàlla na ko yàlla def di gërëm di sant ñëpp di kontaan di sant bàyyiñu kenn gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp shukran shukran summa shukran summa shukran shukran jazilan lakum thank you thank so much merci merci beaucoup je vous remercie asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf euh, wa tiini wa zeytun wa tuuru sinin wa hadha albaladu al amin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa mbokk yi kooku ngeen doon déglu moo di eh, Cheikh Ibrahim Diallo di doom ci eh, eh, Cheikh Mouhidine Samba Diallo dégg ngeen wax yu am solo kon nag sëñ bi la ñuy xaar muy jataay bi na ala daw man tam ma àbb ci benn wéykat bu doon wax ne fardun alal ibni shukrul walidayni maan wëlbateku joxoñ papaam ne ko wa anta waalidul barri yaa ustaaza sindiidi kon farata la ci doom ju baax ju nekk mu jël kàddu njukkal delloo ko baayam ji ko baaxe ba mu mën a taxaw di baaxal kon jërëjëf yal na la yàlla fay yal na nga am doom ju la fay ci darajaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ubbi jataay bi sëriñ bi mën a dugg ci waxtaan bi xam naa ne gaa yi yàkkamti nañu ko waaye sëriñ bi waxtaanam xejut ci benn heure ku xef mu rëcc la kon dafa laaj benn façon concentration boo xam ne doo nangoo xef sax ndax li mu bugg a sotti ci béréb bii comme ni ko Cheikh Ibrahima waxee di àdduna bu taxaw di université ku xef rek mu raw la kon maa ngi ñaan kenn ku nekk préparé boppam fas yéene bu ko ci dara raw ci darajaay yonent bi yàlla nañu ko yàlla yombalal asalaamaaleykum wa rahmatullah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 فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يحذر عليه أحد يقول أحلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلا أقطع من لقبت وما فك ركبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربك ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة أيمنك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مرصدة صدق الله العظيم kon wax ji fenk laayu na waaye itam àtte na boppam dafa jàng ne inna fataxna laka fatxan mubinan te bunt bi tëju woon suñu diggante ak université yéen yéen a yore caabi ji yéen a ko ubbi yen waa baladul amin kon yàlla na ngeen ci amee ubbeeku goo xam ne te dootu ko dikkee ba mukk waaye li ci gën a doy waar arab dafay faral di wax ne a taarixu yu'idu nafsahu histoire dana réer waaye bés dana jot mu delloo ci boppam ku yàlla may xeli njàccaar nag déglul kon danga xam li may junj te seeguma ci yàlla dafa ne yonent bi laa uqsimu bi hadha al balad yéen ngeen tudd al balad kon yonent bi su demee booy gëñ bi hadha al kon xam na ne balad boobu am na importance waaye li ci gën a doy waa wa anta xillun gis nga fii nga toog yow sëriñ bi kenn gënut laa méritoo toog fii wa anta xillun yaa ko moom yaa fi war a toog yaa fi war a wax ñu déglu la yàlla dogal na ko tey wa anta xillun bi hadha al waaye nag wa walidun wa ma walad professeur bi fi nekk ak doomam ji fi nekk du étudiant bi yàllaa ngi leen di annoncé ne jëmm ji toog fii ci table bi place bii mu toog mérito na ko te su waxee da ngeen xam ne mérito na place bi la ca ëpp solo nag laqad xalaqna al insana fi kabad kabad moo ko taxa génnee saalum ak yoon wu bon dugg ci biiri pax ngir ñëw wuy si leen kon ku daw coono yàlla jula la jaral lii kon su ko yàlla jaralee lii kon xam na ne yàlla ci kabat la ko bind te kabat bi gën ci kabat mooy bu muy def seen digganteeg moom ki nga xam ne loo réere ñëw laaj ko ko loo soxla ñëw mu defal la ko kooku soo koy ñaanal ak yàgg mooy sa jàmm nga bëgg yow ki nga xam ne lépp loo réere ñëw mu xamal la ko lépp loo ñàkk ñëw mu jox la ko lépp luy sa aajo mu def ca la mën def ca la mënut fas yéene li mu moom mu bokk ko ak yow yow li nga moom mu bàyyee la ko soo bëggee am jàmm yàgg fi lool ñaanal yàlla kooku yàggal ko fi te mbokk yi Maître wax na ko léegi réalité tey yow nga mën ci dund ci biir université bi na nga xam ne ay mag ñoo ko réewoon démb ay réewi démb lañu woon kon yéen tam na ngeen xam ne seen réewi tey yii jataay bi réalité ëllëg la ñuy ñëw yal nañ ko fekke yal na ko suñ njaboot fekkee kon li ñuy wax daal mooy xeju ci bés bi waaye ñu jox sëriñ bi moom ki ñuy tuddee xelay wax nañ ko léegi faridu asri yi ñoom ñoo ko wax waxuma ko waaye ñoom ñoo ko tuddee itam cheikhu awaanihi ñoom ñoo ko tuddee itam malja'u wa marja'ul xuraba wal fuqara yonent bi kenn rek la ko yàlla de mooy sa kilifa muy faqir foo dajeeg moom yow yonent bi jugal nga nuyu ko te ñu la sëriñ bi mbokkoo mooy ñi nga xam ne bés bu nekk ñu jonkoon ci néegam ne ko dépasse la ñu yorut ñooñu la sëriñ bi gën a def ci xolam ne ñi nga xam ne dañuy ñëw ne ko sëñ bi am kon li wiraasa muhammadiya la waaye nag laa xarwa pour moom sëriñ bi mu jël wiraasa muhammadiya jamono dina leen ko mos a nettali du maa leen koy wax tey wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الواسع الحميد المبدع المعيد ذي العرش المجيد فعال لما يريد أحاط علما بكل شيء وهو على كل شيء شهيد على بذاته وقدره وقهره وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد يعلم ما دار في خرج العبد من عزم أو ترديد فسبحانه من إله عظيم لا مفر منه ولا محيط أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من فضله المديد وأشكره عز وجل وشاكره موعود بالمزيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة المتين والبطش الشديد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله alqaa'im waxdahu bi nusrati tawxiid wal muayyad bi awnihi al akiid sallallahu wa sallama alayhi wa ala aalihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum min saalihi al abiid amma baad fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. eey yow borom bi subhaanahu wa taala yow yàlla azza wa jalla yow borom bi tabaraka wa taala sa jaam kese ti yem sa jaam bi kese kese yem ci toogaat na ak i moromi jaamam ci benn pénc ci say pénc jamono di la bàkk di la kañ di la jiin di nangu ne yoru yaay borom yaay njëlbeen bu amul tàmbali ca cay yaay aji mujj be faw amoo jeextal be dappet yaay ki sut kenn tiimu yaay ki kenn suufu yaay kanam yaay gannaaw yaay bët saalum yaay gànnaar yaay borom machiatu yaay borom iraadatu boo sampee kenn du sempi boo sempee kenn du samp yaay boroom fadlu yaay boroom adlu boo ne waaw déedéet bu kenn dootul lorate waaye boo ne déedéet waaw kenn dootul jëriñati yàlla ki lay téem ki lay téen ngir gis la mënu laa gis ci sa kaw la taxaw ki yor na ngir bëgg laa gis du la gis ngir yaay ki sëggal boppam ku la yootu romb la ngir yaay ki fudd ay loxoom yàlla ku yuqeelu du la séen ngir yaay ki taaw yi ay tànkam ki geestu du yem ci yow ngir yaay ki wëlbati ay ndongam yaay ki amul moroom ndax ki am moroom motul boroom ki mot boroom amul moroom yow boroom bi yaay ki dul jeexle ku la topp daa iman abadan du mës a jaaxle sa jaam baa ngi ni di dagaan sa njëggal ànd ak ay mu jaamam di nangu ne la ilaha illa allah la nekkul fii ñu toll la nekkul ci li wéy la nekkul ci li di dikk ilaha borom boo xam ne jaamu ko dina jur njëriñ ñàkk koo jaamu di jur lor amul ku luyu yaay ki pekkeew yaay ki ndar kepp yaay lu ne yaay lépp kenn nga benn nga lenn nga subhaanahu wa xoolee ñu sa bëti njëg bul ñu xoolee sa bëti sàññe bul ñu xoolee sa bëti maandu xajoo ci kenn yow borom ñu ngi lay ñaan say duusu ngeneel say walangaanu teraanga say bambulaanu yiw sa riddi ngelewu celweeru mbaax yàlla bu mu deñ di walwali yàlla bu mu dakk di bambulaan yàlla bu mu deñ di bulbuli ci kaw jëmm ji nga xam ne jigéen musta jur lu mel ni moom te jigéen dootul jur mel ni moom mooy xayru xalqillahi sayidna muhammad muhammad al mustafa muhammad al muntaqa muhammad al mujtaba muhammad al murtada xayru xalqillahi fii ma yaati wa ma mada yonent boobu nga xam ne sallama alayhi l hajaru wal madaru wa sallama alayhi l shajaru wal basharu mooy ki nga xam ne doj yi nuyu nañ ko ba ñëpp dégg ko xeer yi woggu yi salañ si mbeeñ si ndenqaleñ yi garab yi mbindeef yi li nit xam li nit xamul lépp bokk na jébbalu ne ki yàlla safoo kenn rek la mooy Seydina Muhammad soof na yàlla ku ni Muhammad di amaat sàppi na yàlla ku ni Muhammad di amaat suub na yàlla ku ni Muhammad di amaat càppaacóoli la càppaacóoli la kenn kott la ahadiya yàlla la waxdatu kenn rek la mooy Seydina Muhammad ku dul borom ahadiya di yàlla doo borom waxdu di muhammad ci waahid yi nga bokk kon kii waa ji kenn dongal mooy seydina muhammad ku ko waayoo yàlla waayoo la ku ko waayowul ah fu la neex jëm yàlla amul soxla ci yow mooy buntab yàlla bi ku ci jaar da nga yegg ci borom bi wa taala ku ci jaarul doomu sa yegg ci yàlla suñu kilifa gi di safi rasulullahi ambassadeur seydina muhammad di mawlaana cheikh ibrahima ñas mi ngi naan yow Muhammad anta baabullahi xaasim fadlihi raufan rahiman taalama fakka an ya nee caabi bi ki ko yore muy Muhammad bunt bi mooy Muhammad kii jalaate di yóbbu Muhammad la Muhammad foo jóge ci yàlla Muhammad foo jëm ci yàlla Maodo Malick si di jant lolli bi borom deret bu nekk moom la aajowoo mi ngi naan wa maa xalaqa rahmaanu shay'an li nafsihi siwa saydi mahmudu huwa alxabibu yàlla amul lu mu séddoo bu dul ku sédd rek ci muhammad nga séddoo moo tax moom muhammad waxaat ci boppam qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni allah ku jëm ci yàlla aéroport bi la mooy seydina muhammad ku jëm ci yàlla port bi benn la mooy seydina muhammad ku jëm ci yàlla garage bi benn la mooy seydina muhammad daw teet ki ko yore kenn rek la mooy xayru xalqillah muhammadun basharun laa kal bashar bal huwa kal yaqut benn alxajar nit la ci melokaani biteem waaye muhammad ci biir nit ñi dajal ay doj nga sànni benn doju almaas benn doj jamaa ci biir ni jamaa ji larax laraxee ci biir doj yi doj kenn ko jël muy gànjar nga koy denc ci koforfoor li ngay denc mooy jamaa bi nee na Seydina mooy jamaa ci biir mbindee fi ñu ngi ñaan yàlla Muhammad boobu la yàlla na doon suñu njaatige yowmal qiyaamati bés bu ñu tëddee ci biir bàmmeel ba ñu ràpp suñuy mbokk fàtteñu xarit yi kenn siyaaretuñu yàlla nañu dëkk ak Seydina Muhammad loolu du jomb ci kenn bés dina dikk sa bàmmeel dana ràpp doom yi ñëwatuñ fa sët yi ñëwatuñ fa jarbaat yi ñëwatuñ fa jabar yi ñëwatuñ fa du soppey du xarit table bi ñu la bindaloon sax xoomaag na bu ñuy bay sëgee sa doom dana gestu ndeyjoor gestu càmmañ ne waaw góor gi fan la tëddoon ndeysaan am kenn ku neex ci bët ne du jomb moom la ñu seet table bi ñu fekk ca diw googu la ñu ngi ñaan yàlla kera bu ñu tolloo foofale yàlla na muhammad suñu njaatige yàlla na doon suñu wéttal ci barke sayidna muhammad ci boppam sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla fay yàlla euh, maa ngi di njëkk a nuyu jëmm yi te mooy albaladul amin ki jàng alquran firi na ko oustaz Omar Ibrahim firi na ko yàlla ba muy waat ku toll ni yàlla di waat ci dara loolu mbokk yi gétti ne lépp la sim bi hazal balad dëkk bi mbaax mi ma ci def teraanga yi ma def ci dëkk bi di madina al munawwara dëkk bi nga xam ne bu làmp yi fayee sax dafay joxe lumière dëkk bi nga xam ne sa puso bu rotee guddi ak lu mu xaaj danga ko mën a foraat nee na maa ngi giñ ci martabay dayoo dëkk bi mi nga xam ne yow lépp lu dëkk bi am di ay teraanga yaay ko ko wittal kon baladul amin maa ngi saafoonte ak ci loxo bi ci xol bi ci xalaat bi ci mbëggeel bi ci cofeel bi yal na yàlla musal leen ci cat yaa rabbi yàlla moo tuddal boppam wa tiini wa zaytuun wa tuuri siniin wa haza al amin kuy waat da waat ci ki tiim yàlla buy waat amul lu ko tiim day wëlbateeku ngéneel yi nekk ci yi mu bind mu ciy waat mu ne wa tiini tiin mooy figg tiin mooy gan ci gang njëkk a sax ci àddina bi mooy montagne bi ñu doon tuddee Makura ba gërëg yi ñoo doon tuddee montagne bi Makka nekk ci kawam Makura ba ba mooy lu rëy boo demee ci bambara yi baa ji ndox mu mag mi baa ba muy papa mba muy yaay baa dafa mos a doon lu rëy moo tax ba yàlla di tàmbali téere mi mu tàmbali baa siin mi mara Makka montagne bi mu nekk ñu ngi ko doon tuddee Makura baax boo delloo ci histoire grec yi seen capital mooy Athènes foofu la gang njëkk a sax ci àddina bi dañ ko délogé tabax kaaba gi ci kawam malaka yi tabax ko aadama ñoo yeesal ko doomam siisa ñoo yeesal ko Seydina Idris yeesal ko Nuux xuut saalix ba ci ibrahim wa id yarfo ibrahimu qawaida min albeyt wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim muy maamu juróom fukkeel ak benn ci sayidna muhammad yàlla ne wa tiini giñ naa ci kaaba gi nga xam ne lu mu yàgg ay milliards doomu aadama ñoo ciy jublu te tey loolu am na l'islam dem ne ba deux milliards ñuy naan un milliard six cent millions déedéet ñiy bind ci seen kàggu yi bopp ñooy néewal suñu lim waaye deux mille cinquante dana fekk l'islam mu ngi ci deux milliards et demi loolu yàlla nangu na kenn mënu ci dara première religion ci àddina bi ba ma ko waxee Belgique ñoo njëkk a tontu ñu ne mille neuf cent euh, deux mille vingt six dana fekk l'islam moo jiitu christianisme mu tegu ci judaïsme mu tegu ci église yaa ngi tëj rek ñu leen di def ay musée ay jardin d'enfants foo tugg ci Europe nii rek kon yàlla ne wa tiin kaaba gii nga xam ne dañoo dindi tiin teg ko fa maa ngi siy waat xar baax yi ci nekk wa zaytuun zaytuun mooy olive moom lañu dindi teg fa baytil maqdis Jérusalem fi olive njëkk sax ci àddina bi mooy Jérusalem di baytul maqdis ñu tuddee ko masjidul aqsa yonent bi jublu na foofu di julli fukki weer ak juróom-ñett mooy atak ak genn ci weer bi ci nisfu shaaban la ko yàlla ne wëlbatikul nga dellu ci kaabay ibrahim subhaana allazi asra bi abdi leylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawla yàlla teg ci ne wa siniin maa ngi génn ci doj ba nga xam ne falaa feeñoon yoon ci yàlla Muusa moom dong bu lu Seydina Muhammad moo dégg yàlla di wax muy tontu muy wax yàlla di tontu ba mu jógee Madiana Madiana mi ngi ci Jordanie Madiana mi ngi ci Jordanie ba mu fa jógee di ñibbi ànd ak soxnaam Saafura soxna si wasin ci àll bi liw mu gerte yem ci benn montagne mu ne leen day safara la sang yi nii lañ doon def dañuy choisir benn montagne def fa ay bernde ku bugg a boo demee ñu lexal la tegtal la mu ne lee day la inni anastu naaran seen naa safar ba mu dikkee mu fekk fa benn garab reen yaa ngay takk càllit yi reen ya ñu ngay takk peer ba banqaas ya cat ya xob ya meññent ga tóor tóor ya waa garab buy tàkk te tàngoor feeñul lakkaatewul xamul doonul këriñ lii lan la yàlla ne ko inna nii inniya ci yenn mbind ci yenn mbind ñu ne inna ni alquran dafa am lu paase fukki njàngin ñun juróom-ñaar moo yegg si fii ci ñun ñett la ñuy pratiquer xaaluun wars hafz moo tax wax ñaari njàngin yëpp inna nii inniya ana rabbuka faxla na alayka innaka bil waadil muqaddas tuwa su mis sa ñaari dàll du dàll dàll dañ ko jullee déedéet bàyyi li siwaa ak xayru lu dul ak ku dul bàyyi ko nga yegg si utruk siwaa utruk xayru siwallaa xayrullah innaka bilwaadil muqaddas yaa ngi ci xur bu mag bi xur bi nga xam ne tey jii kenn njëkkula ko am lii te ki koy am sa gannaaw kenn rek la mooy xayru xalqillaah di sayyidina muhammad ba yàlla jógee ci kooku lu mu ci teg mu ne wa haadha al balad al amin dëkk bii nga xam ne moo tàppe sa cër yi dëkk bii nga nar a tëdd di gàttandu salaatu ala nabi yi ñu lay yónnee ba yowmal qiyaamati nga téye loxo ñooñu ñu jéggi saraat nga duggal leen aljana kon seen daayira bi di balalul amin tànn ma tur bi de ki leen ko tànnal moo sultaan salaatin awliya shaahin shaahi awliyaillahi taala Cheikh Abdul Qadir Jilani Kilaani alxasani alquraysi euh, alxuseyn musuma jox benn daayira tur bu dul ma laaj ko ba mu jox ma ci ndigal ma jox am na ku ma topp ci wirdu fukki at ak ñaar jox ma wirdu jox ma ko ko ñoo doon yend nawet noor cooroon bekkara mu amee ndigal laa ko soo jël musuma jox wirdu nit bu dul ma jox ma ndigal musuma jox daayira tur bu dul mu jox ma ndigal kon tur bii du ci man la bawoo sama kilifa seen kilifa kilifa yi waliwu yàlla yi moo ne jox leen tur bi du la amin dëkk bu yéwén dëkk bu yiw dëkk boo xam ne ku ci dugg da nga raw sant yàlla yàlla na turu yu boromam yonent bi nee na li kulli mri'in min ismi nasibun kenn ku nekk sa tur am nga ci cër kon cër boobu yàlla na wàll leen ci zaahir ak baatin ngeen xam na nag man basé naa ci yéen lool maa ngi bind ay téere yàgg na def naa ay conférence ci biir réew mi ci biti réew mi ëllëg maa ngi bëgg ngeen am bërëb bu ngeen di daje téere yooyu ngeen toxal ko ci làkk yi njax médiatisation l'islam def ko soxla tey l'islam marketing bi mu soxla defaguñ ko nañu traduire suñuy téere ci français anglais espagnol arabe russe latin grec perse nañ ko def ci làkk àddina bi yëpp ñu jokkook ñoom ngànnaay gi nañ ko tëral jël ngànnaayu xam-xam nañu am patience nañu am tolérance incha allah l'islam yàlla xas na ko aar ci kaw ci kanam rek waxi président bi dégg naa ko sant naa yàlla sama gàmmo bi ma njëkk a def sama dund way juróom keroog dafa tooy bay pot poti ci biir ban bi ma ne ko góor gi waroon teew mu ne yow ngay gàmmo di tudd Seydina Muhammad man du ma teew du ma ko mos a def mukk bu ma watan wala ngaan bi doon yóbbu géej it danaa la ngaa ma ba dellusiwaat kon bu ngeen jiitalee doomam yelloo na ko yal na yàlla fay leen yàlla bu yàlla tas seen yaakaar lu ngeen sumb yàlla na sotti lu ngeen jéem yàlla na antu boñ bu leen nararee yàlla bu mu sax ci gémmiñ bi hormat sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ki ngeen ko darajalee euh, alhamdulilah euh, juumu leen juumu leen ku ko yellool la ca barke démbam ca démbam ci teyam waaye ci ëllëgam yàlla bu ko ca jiitu nemmeeku ngeen lu may inauguré mooy njëkk a def discours ca hôpital ba ma ba ma tabax ca centre social ba œuvre bu ma def foofale réalisation bu fa am moo ci waxtaan ñu soog ko daloo yàlla na ko yàlla gën a dëgëral samp ko ba kenn du ko sempi yàlla na ko yàlla dëgëral ba ku ko risu bàyyi ko bi xamal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen caatu kër man lañ ko tuddee waaye juróom dem na Tiwaawan mag gàmmo am lu ko yàlla xamal mu jël sama tur jël turi ku makki Maodo Malick si yàlla na yàlla taas ci barkeem jël turi Seydina Ousmane Ibnu Affan Zunnurayn dugal ko ci enveloppe woo xale bu xamul dara ci yëg-yëgu àddina mu dugal loxoom sama tur génn mu tuddee ma seen caatu kër turandoo boobu ci zahir baay moo ma ko tuddee waaye ci baatin Maodo Malick si moo ma ko tuddee ndax bu buggoon rek sama tur du génn yal nañ ko yàlla fayal yaa bi gunge googu rafet na yal na gunge wi yaa bi way juram man maa mujj ci moom ci biir bàmmeel way juram bu jigéen papaam téye na sama loxo benn bu ma faatoo nag ma tëral fii mbokk yi lan moo mën a fay loolu dem ba yéene di di ñaan nit ki na des sa gannaaw ëllëg mu ànd ak sa sa njaboot toppatoo la tëral la kooku lan lañu mun a tegaat ci kaw mbëggeel boobal waaye juróom bu jigéen fu ma gisoon ne bés bu ma faatoo ki ma bëgg mu tëral ma sama biir bàmmeel mooy yow euh, ma ne ko euh, déedéet yàlla na fi yàgg ñu lay gis nga ñuy gis ndek ruuxam mooy wax bés jotee ma ñëw ñu tàgge ma ko keroog ma dem dañoo ne bu bu ñuy sang néew bu ñuy jàng ayatul baraka ak ayatul salaam ak ayatul xayru booy sang néew di jàng aaya yooyu ci alquran yi ànd ak baraka yi ànd ak salaam yi ànd ak xayru ni tilimam di wàcce noonu la ay bàkkaatam di wàcce waaye comme jigéen la mënu ma jonjoog moom ma taxaw ci gannaaw sàkket bi di ko jàng ñu koy sottil ndox benn ñu pare ma njëkk ko ci bàmmeelam yonent bi diggante ñaari mbaggam dafa am lu fa mel ni neenu gànnaar gu ñu xaaj mu sax juróom-ñaari kawar ñu bind ci ay baat képp kuñ ko ñaanal sa bàmmeel tëral la malayka yi day laaj si du ñu dikki melokaan bu lay perturber bu lay tiital dañuy jël mal euh, ñu nekkati munkar ak nakir waaye bashir ak mubashir la ñuy doon dañuy seet ki nga gënoon a bëgg ci jamono ñu jël melokaani kookal ma wàcc defal kii ma war a def yëpp ñu jox ma ko ma tëral ko kon lii kóllëre la sama diggante ak moom kon lu ma moom buñ ko ko joxee jaan wàcc na yal na yàlla fay la yaa rabbi yàlla bu yàlla tas sa yaakaar def na ci alalam def na ci ñaqam def na ci kàddoom kàddoom ñor na yàlla na gën a bëri la yàlla na gën a barkeel la yàlla bu mu ko ñàkkati bi xormat seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam a wakaala euh, ala cour la ñuy wax de waxal loolu la <laughs> ok ala cour balaa may jaxase masculin ak féminin <laughs> euh, yàlla na baatam gën a dëgër maa ko ci dugal maa ne ko solol robb bu ñuul bi ëllëg ku ñu bëgg a noote comme mënuñoo dugg amuñu robb bi yow nga dugg daal di ko plaidal ba mu dellu ci njabootam te lii rek la nekk avocat nit ñi dañ ci baatal avocat musta bon yonte yàlla Suleymaan moo njëkk a nekk avocat ci àddina bi yonant la baayam Daawuda yonant la alquran sax mun nga koo yore te gën a bon alquran sax mun nga koo yore gën bon sa alquran doo ko utiliser ci lu yemb ci lu safaan rek yàlla nañ ci yàlla musal naka la yonte yàlla suleymaan ndëkk njëkki aaya euh, awoka wa daawuda wa suleymaan id yaxkumaani ba ñuy att alquran la dafa am ñaari jigéen yu demoon ci àll bi di taxan ñu ngi boot seeni doom ba ñu taxane ba teg seeni say ñu bëgg a wut xànc ñu njëkk a toog ne doom yi day sonn na ñu kii nàmpal doomam kii nampal doomam dëj ko ci weti sayam ñu ngi wuti xànc pour yeew ko dellu kër ga ba ñuy wut xànc till génn ci àll bi nguufaan doomu kenn ki daw dugg ci àll bi ñu dàq ko wóoy yóbbu na sa doom kenn ku nekk sa doom sa doom sa doom la ñu daw ak benn bu dund ba coow jiit ñu jëggat jëme leen ci yoon teela daawuda nettalil ko kenn ku nekk na sama doom moo nekk ni till bi doomam la yóbbu mu teg téeram ba te mooy zabuur ne waat leen ñoom ñoom ñu bokk waat mu ne comme kii mooy mag mag néew na bu waatee ci fen ndax mag fi mu toll ci ay at ku dee mu dee ku deewul mu dee mu ne jox leen doom bi mag bi ñu dem bay génn Suleymaan ne lan la wax ñu ne ko sa baay dee jox na ko mag mi mu ne ko ci kaw la mu ne waat na ah mu ne ko fen day du ci gone ak mag nit ki mun naa màggat bay sukuraat gën a mën a def yu gën a ngand mu ne kaay leen mu dugg ci néegam génnee ngànnaay daggee kaay ne na ku nekk téel benn tànk mu xàcc rek xale bi bàyyi ne déedéet bàyyi ko ko mu nekkoon kon yaa ko moom kele doomam dee na mu bëgg sa doom dee yërmande yi njureel moo la dal nga ne nañ bàyyi gone gi jëlal yaa ko moom baayam bëgg a nakki nakki lii wér na wala wérul am na benn jinni bu fa nekkoon ñu ko def samlax ko gudd fan la fekke na Suleymaan waaye tuub na ci Seydina Muhammad mooy ca alquran wa is sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al-Qur'aan falammaa hadaru qaalu ansitu falammaa qudiya wallaw ilaa qawmin munzirin mu tuub ñu tuddee ko Samharus te bu mu faatoo amagul ñeent fukki at jinn wallahi jinn gudd na fan sëriñ su bëri ñu ngi diggu xalwa bu ñu génn daal di tëlbët turam lañ di faral woo mooy Samharus mu ngi tuddoon Samlax kooku ne ko jëlal yuutu xale bi nga seet ñaari bàyyi seen yuut boo ko defee béréb sàngam ci yaramam dana vibrer comme ni téléphone yi di def waaye foofu duma ko wax bu ma ko waxee dana am ku dem essayer ci njabootam mu jur scandale <laughs> foofu duma ko wax boo jëlee yuutu doom ak yuuti baay am na noo koy defee am na fu nekk ci yaram boo ko fa diwree dafay vibrer dafay maj majal nga xam ne kii doomam la bu maj malu rek du doomam dañ koy yéegal ci moom waaye du doomam Seydina Souleymane xam ne bu ngeen demee bu ngeen jàngee euh, morphologie da ngeen ko jël morphologie boo ko jàngee da nga xam loolu waaye man duma ko siiwal fi ñu ne sëñ bi ko waxoon <laughs> nii ci la naa Souleymane kontaane dindi manto bu ñuul mu sola ko Seydina Souleymane li mooy manto gi awokaay di sol mu jël kaalaam bu weex tegal ko ci loosam mooy langet yi nekk ci mbubu awokaay ñu toogaat ñaari nit jiitlante di coow lan la